ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci rentam bi alayhi salaatu wassalaam euh, ñu ngi ñëw ba tey ci al euh, kunuzul ashara ci al kanzu saani ci euh, li aju won ci maratibul wujud maanaam fas boobu nga xam ne mooy wax martaba yi nekk nekk gi amee gisoon nañu li nga xamante ne moom mooy martaba bu njëkk bi te moom martabatul euh, zaatul muqaddasa muy nekk nekk nga xamante ne mooy bi ñu boyal bi ñu bi ñu joyal gi subhaanahu wa ta'ala maanaam gu jéggi dayo ci euh, muy nekk nekk gu kawe gi subhaanahu wa ta'ala gisoon nañu li nga xam ne moom mooy martabatul uluhiyya mooy martabat nekk buur yàlla subhaanahu wa nekk buur bi yelloo ñu jaamu Euh, martaba boobu gisoon nañ li nga xamante ne moom moo nekkoon ci biiram ak li nga xamante ne moom la ëmboon ci martabatul ahadiyya martabatul wahidiyya ak euh, ar-rahmaniyya ar-rabbiyya al-malkiyya loolu yëpp gisoon nañ ko te Eh, di ci aju woon loolu ci suñ jotaay yi weesu nañ ci eh, ba indi ci ay xeeti leeral <coughs> li nga xamante ne tam moom la ñu eh, gisoon ci suñ jotaay bi weesu te mu nekkoon wàllu gu am solo moom mooy ginnaaw biñ gisee ci yenn mbir yoo xamante ne borom subhaanahu wa ta'aala daf koy meloo woote muy melooy mbindeef Euh, yooyu melo nekk ay melo yoo xamante ne comme lu deme nekke euh, ni nga xam ne noonu la ko waxee maanaam al euh, farax muy mbégte ak tabashbush moom di jublu ci mbégte ci makru ak al di maanaam ak pexe ah di di ay pexe am na ku sëñ Kalidou la micro mu day day kii xam naa sëñ Saalum bokk mu noonu voilà kon <coughs> ak euh, yooyu nga xamante ne moom mooy al istihzaa'u muy kokkali ak ku ree euh, ak euh, yeneen yoo xamante ne tuddoon nañ ko lu demee nekk yeel saaku ak al ayn yoxo al yadu mo al ayn mooy gët bët al yadu loxo ak yu mel noonu yëpp nga xamante ne def ko melalee dëgg-dëgg ak zaat muy nekk-nekk gi waaye li nga xamante ne moom lañ koy melalee moom mooy as-sifaat mooy meloy borom bi subhaanahu wa ta'ala bu ñu fàttali ko loolu taxawoon nañ ci surtout ci euh, loxo euh, ba wax ci maanaam indi ci ay leer na ci Euh, balaa ñu dugg ci beneen martaba bi te moom mooy martabatul asma wa sifaat muy martaba tur yi ak euh, melo yi dañuy ñëw tuuti ci am lu ñu leeral ci lii nga xamante ne moom mooy wàllu gi yépp euh, te ñu wax ko ci. ok voilà kon li nga xamante ne moom mooy euh, martaba bi nga xam ne mooy martaba euh, al wa sifaat mooy tur la martaba la boo xamante ne day wax ci tur yàlla yi ak melo bi bu xoolee euh, par rapport ak li nga xam ne moom lañ gisoon ci suñu jotaay bi kon day daal di jaadu ci leeral incha allahu taala yi nga xamante ne ñoom ñooy eh, tur maanaam ak melo yi nga xam ne maanaam eh, ci doomu aadama ni nga xam ne noonu lañ koy mën di waxee day nekk loo xam ne lu jomb la ñu indi partie bi nga xamante ne moom lañ jotu woon a leeral ci wàllu boobu ci ne bu jombee doomu aadama tamit ci ne boroom subhaanahu melo yi ci xel du ko xel du mënu nangu Euh, wala te borom subhaanahu wa ta'aala melal ko boppam loolu ban gis-gis lañ ci am mu am ci ay yenn leeral yoo xamante ne indi woon nañ ci leeral yu bari alhamdulilah mais daf am benn partie ci leeral goo xamante ne taxawuñ ci woon dëgg-dëgg euh, nga xam ne moom la ñu war a gis mooy ne <coughs> borom subhaanahu wa ta'aala dafa nekk koo xamante ne comme ni mu waxee laysa kamithlihi shay moom ak nekk nekkam. nekkul loo xamante ne euh, wala ak maanaam lépp lu aju ci moom maanaam amul nuróowaale amul luñ ko mën a melale te gën jaa néewi nuróowaale gu mën a am ci diggante ñaari mbir loolu amul ci diggante borom subhaanahu wa taala ak mbindeef yi amul bi nga xamante ne mbir mi noonu la demee euh, ñu gis ne tamit ne xel dafa am ay limite dafa am fu mu yem mooy mooy ne borom subhaanahu wa taala euh, tey ñun bu ñu xalaatee suñu xel mënu koo dab mënu koo daj te mënta yegg ci moom euh, loolu nag mooy ne kon ñun mënuñu koo xam dëgg-dëgg xam ndax xam-xam bala ngaa koo mën a def ci dara faw mbir moomu nga mu am loo xamante ne lu jege wantoog loolu la loo xamante ne yow am nga ci accès maanaam mën nga ci yegg te loolu moo mënta nekk ci suñu diggante borom subhaanahu wa ta'ala comme ni nga xamante ne tey euh, chaise bi menuisier bi ko defar chaise bi mënul xam menuisier bi ni nga xamante ne tey tabax bi mënta xam euh, euh, ki nga xamante ne moom moo tabax moom mooy <coughs> architecte bi wala maçon bi wala ingénieur bi am concepteur bi ni nga xamante ne tamit noonu la ordinateur bi mënta xam ki nga xamante ne moom moo ko concevoir moo ko defar noonu tamit la mbindeef yëpp lotte ci xam kan mooy borom bi subhaanahu wa ta'ala euh, waaye nag borom subhaanahu wa ta'ala dafa am lu mu bind mooy xel te gisoon nañ ni buur yàlla subhaanahu wa ta'ala li nga xamante ne moom la njëkk amal dinañ ci ñëwaat sax incha allah mooy al aql xel xel moom te xel moomu moom moo bind ci li nga xam ne moom la ñuy tuddee an nafsul kulliya muy bakkan bi nga xam ne mooy bu joyal bi bu bu maanaam bu lépp bu matale lépp te loolu moom mooy allahul mahfuz bi ci des moo tax ñu euh, aqlul kulli aqlul bi mooy xel mu njëkk mi ñu koy tuddee al qalamul awwal tam maanaam mooy xalima gi nga xamante ne moom mooy xalima gu njëkk wala tamit al qalamul a'la mooy xalima gi nga xam ne mooy xalima gu kawe loolu nga xam ne moom la ñuy wax noonu nag moom la ñuy tuddee ba tey a alxaqiqatu muhammadiyya mooy nekk-nekku yent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa alihi nga xamante ne kon moom moo euh, retracé maanaam moom moo bind li nga xamante ne en tout cas moom mooy nga xamante ne borom subhaanahu wa ta'aala ba muy xamal moom la xamal euh, kooku li njëkk a manifesté wu ci réalité yenente bi sallallahu alayhi wa sallam borom subhaanahu wa ta'aala la njëkk amal moom mooy al aqlul awwal mooy xel mu njëkk euh, ndax yeneen yi ci def yëpp ay arwaax mu xayyama lañ dinañ ko gis incha allah maanaam ay ruux lañ yoo xamante ne dañoo euh, euh, dañoo gëlëm dañoo gëlëm ngir sopp borom bi subhaanahu wa taala ñoom dañoo nekk ci benn géej gi ci fii bu dee mënef na ko tuddee noonu et que géej googu borom subhaanahu wa taala moom ñooñu ñu ngi leen amalee ci turam bi nga xamante ne moom la wax al jabir mooy ku taaru ki euh, mais ci biir ñooñu laa maanaam ràññet la kenn mu daal di koy amal mu daal di tudd al aqlul awal moom bi nga xamante ne mooy bind comme ni nga xamante ne alif bi moom moo jur haa alif bi moom moo jur haa bi et que euh, euh, tamit la aql boobu maanaam jur li nga xam ne mooy an mooy bakkan bi nga xam ne mooy bakkanu mooy l'âme universelle wala l'âme universelle noonu lañu koy traduire te loolu mooy lawhul mahfuz <coughs> bu mag moo tax yeneen bi sallallahu alayhi moom ci boppam moom mooy al lawhul mahfuz moom ci boppam sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bokkul nag ak beneen bi nga xamante ne moom mooy bi nekk ci juróom-ñaari asamaan boobu ci beneen martaba la nekke euh, moo tax yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam mooy bu mag bi et que lawhul mahfuz bi nga xam ne moom moo nekk juróom-ñaareelu asamaan te ñu bind ci yépp dafa nekk loo xam te dafa reproduire réalité lawhul mahfuz bu mag bi muy yenente bi sallallahu alayhi wasallam voilà moo tax ngay gis ci tay si bi Cheikh Hadj Malick di wax loola daam bi sallallahu alayhi wasallam lawhul mahfuz naan salli ala lawhikal mahfuzil ashraf nga xam ne dañ ko wattu euh, yow mu ne eh, yàlla nga julli ci alliwo bi nga xamante ne dañ ko wottu bi nga xamante ne moo gën a tedd mboole mbindeef yow mi nga xam ne yaay aju fees dell ji yërmande yow buur yàlla subhaanahu wa taala kon eh, loolu li tax ñu wax ñu waxaat foofu loolu rappel bu ndaw boobu mooy ne eh, ngir wax ne bakkan mooy amu nit bakkanu du mën nangu lu dul loo xamante ne dafa dëppoo ak xelam xelu nit ki euh, ndax borom subhaanahu wa ta'aala dafa dafa reproduire loolu ci doomu aadama moo tax doomu aadama lépp lu reproduire ci au niveau macroscopique dafa repro wala au niveau microscopique dafa reproduire ci doomu aadama en réalité doomu aadama moom mooy àdduna bu mag bi euh, xel moomu nit ki euh, psychologie am kon moom mooy en fait voilà son âme donc sa psychologie moo tax ilmu en fait moo tax arab la wax ilmu nafs la koy woowe arab loolu la koy woowe mooy xam-xamu bakkan voilà euh, euh, mooy nit koo xamante ne tey dafa am une force psychologique da ngay gis ne dañ naan bakkanam dafa dëgër maanaam loolu mooy bakkan quoi mooy son naam son ego voilà loolu moom mooy bakkan donc xel mi fii maanaam mi xel li ci bakkan bi bakkan bi loolu lay mën a concevoir moom et xam-xam bi muy mën a nangu téyiku mooy bi nga xamante ne xel mi ah dakaa dakaa mën a produire lépp loo xam ne wuute nag xel rek doomu aadama bakkanam du ko nangu mooy psychologie wam ko du ko nangu psychologiquement euh, kon euh, looloo tax ñu ñu ñu ñu ñu wax ko maanaam ñu ñu fàttali euh, kii bële donte dinañ ci ñëwaat ci anam gu gën a yaatu incha allahu taala ci martabatu asma wa sifat bu duggee dëgg-dëgg ci biir. incha allah dinañ ko gën a leeral foofu léegi euh, xelu doomu aadama maanaam kon euh, mënta nag daj borom subhaanahu wa ta'aala loolu la mënul loolu mooy problème am ndax borom subhaanahu wa ta'aala li nga xam ne maanaam ndax ndax xel li mu mën a nangu ndax ñaari mbir la rek ñoom ñoo am ñu ñu tuddee al yi nga xamante ne. ñoom dañ koy làmb ko daj maanaam li nga xam ne cinq sens yi daf koy mën a joxe wala boog ñuy wax alkashif mooy li nga xamante ne dafa xat maanaam mooy quelque chose la bu palpable wala lu ñu mën a gis wala lu ñu mën a dégg wala yu mel noonu parce que loolu xel da koy mën a daj ak yi nga xamante ne yooyu xel manu maanaam euh, loolu xel dina ko daj mais loolu la ñu tuddee al maqulaat wala al latif mooy yi nga xamante ne maqul lay doon euh, mooy maaqul la mooy lu xellu loo xamante ne nit ki day rek pour mën ci am xel pour ci ndax xelam mën cee yegg wala bo wala boog mu nekk lu latif mooy lu sew mooy lu subtil yi nga xamante ne dañoo subtil yëpp euh, kenn mënu laa maanaam mëneefu koo daj mëneefu koo téye mais xel mën na koo nangu mën na koo d'accord comme <coughs> melo yi par exemple loolu xel yi daf koy nangu mooy ne kii jàmbaar la voilà Euh, kii dafa am xam-xam voilà kii dafa tabe kii dafa yaru maanaam yooyu même bu lu ñuy làmb di ko daj mais lu xel di daj la mais li xel di ko daj moom mooy dafa am lien direct ak loo xamante ne euh, mën na ko ko mën nañ ko comparer wala boog lu yëg maanaam yëg-yëg yi mooy max fusaade daf cee am accès wala mu nekk loo xamante ne maanaam mën nañ ko comparer maanaam mën nañ def ay analogie ay comparaison ak loo xamante ne lu ñu mën a yëg la ci kaw loolu kon lépp loo xamante ne xam-xamu doomu aadama amul lien direct ak benn voie benn yoon ci yi mu mën a amee xam-xam te moom mooy yi ñuy gis yi ñuy mos yi ñuy dégg yi ñuy yëg ak yi ñuy xentu bu boobaa xel mi suñ ko bëggee liggéeyloo ci lu gën a ci lu weesu loolu xel mi day am jafe-jafe fii amul beneen xel bu ko ëpp doole bu ñëw daal koy tëbb maanaam daal koy wax ne ko lii existé na par exemple malaaka masalan peut ëpp ñun musuñu gis malaaka xamuñu ko mais euh, euh, le fait que mu am benn révélation wala ay xam-xam bu ëpp doole suñu xelum kese bu ñu xamal ne ñu malaaka am na loolu day tax ñun ñu xam ne malaaka am na ñu melalal ñu ko am luñ ci wax loolu ñu ci wax nag ñun duñ ko xam complètement bu dee musuñu ko gis wala musuñ ci àgg dëgg-dëgg ci xam-xam mais dinañ am accès ci malaayika yenn melo yi nga xam ne moom la amee ak ni mu mel ci buñ ko comparer ak loo xamante ne ñun xam nañ ko ci suñu adduna bi maanaam di ko teg ci kaw loolu kon euh, xelu doomu aadama ginnaaw nag ba borom bi subhaanahu wa ta'aala li sax ma wax li lépp mooy fi ma jëm nii borom bi subhaanahu wa ta'aala segam moom amul lu ko nuru amul lu ko mel et que xel mën a rëy rëy du mën a daj du mën a àgg ci mën laal maanaam mën am accès ci borom subhaanahu wa kon bu boobaa day daal di lott ci mën a melal kan mooy yàlla ak xeetu kattan gu mën a jëfandikoo moo xam kattanu li ñuy daj la parce que loolu mënta ne déjà nga am contact direct avec les cinq sens mooy lu ñu tuddee quwwatul mahsusaati maanaam quwwa googu mooy kattanu les cinq sens yi loolu mënoo ci am mënoo ci xam yàlla mënta ne parce que borom subhaanahu wa ta'aala du jëmm ju ñuy gis du luy xeeñ du lu ñuy dégg du lu ñuy làmb di ko daj du luy lu ñuy yëg lu ci ci maanaam ci yaram mi du lu ñuy euh, du lu ñuy mos kon mënuñu am accès ci moom ci buntu boobu bu dee ci buntu euh, euh, xalaat maanaam mooy ak tafakkur wala mooy quwwatu fikriya loolu nga xam te ne ci kattan geegu kattanu xalaat la mooy ay analyse loolu tam mënta ne parce que analyse boobu pour mu mën jug il faut que suñu xel mën a jëli mbir moo xamante ne am na lu nuroog loolu lu mu fa lu mu fa xam wala boog information yi muy jot lu mën a am relation ak lool ngir mu mën ko comparer ngir mu mën na def analogie bi ngir maanaam gam-gamle ko méngale ko ak moom ngir mën a indi résultat ci sa xalaat et mën a liggéey li loolu mënta ne ni nga mën a def nii euh, di calculer mathématiquement di def ay formule mathématique di créer di kii di calculer di def ay formule bi di trouver parce que da départ ci loo xamante ne xamoon nga ci lan la pour mën a dem ci loo xamante ne léegi nag lii xamoo ko woon mais léegi sa xalaat moo la yóbbu ba foofu loolu ci wàllu yàlla mënta ne euh, léegi mu def li nga xamante ne mooy euh, loo xamante ne nag léegi ci sa imagination rek lay aju maanaam mooy xayaal maanaam mooy ci ay fiction ngay aju ci say imagination ngay aju mooy ku watu xalaat xayaaliya lool tamit kattan googu mënoo ko mënoo koo utiliser mënoo koo jëfandikoo ngir xam kan mooy yàlla mënta ne parce que saa yoo demee da ngay am fooy buté moom dafa am fooy yem dafa am ay limites lott googu nag dafa jugee rek aussi ci xel lott gi mu lott ci mën a yegg ci borom bi subhaanahu wa ta'ala xam nag bi ngay xam ci sa yow ci sa bopp que ni àgg ci yàlla mënta ne jëm di goog nga ci lott ak taxaw gi ngay taxaw effort yi nga mën a def yëpp comme li wax mais euh, chaise bi mënta xam kan mooy ki ko defar euh, tabax bi mënul xam ki ko def ordinateur bi mënul xam ki ko concevoir ak yu mel noonu mais lenn lañ mën a xam mooy ne ñoom ñii ñëpp dañuy tegtale ka leen defar moo tax lu ta bàyyi xel am na différence entre nga ni man munumaa xam ci ma defat ak sama nekk man day tegtale ku ma def parce que day identifier ni day indiquer ni am na koo xam ne man moo ma defar parce que man conscient naa ci ne dañ maa defar te loolu moom mooy ki nga xam ne dafa am xel moo tax àq la euh, moom mooy ki nga xamante ne à partir de al aqlul awal mooy intellect premier boobu mooy ki nga xam ne moom mooy xel mu jiitu bu sel la mu njëkk mi xel moomu ci la àdduna bi amee euh, ci moom lañ jaare amal adduna parce que moom moom dafa dafa conscient maanaam dafa am conscience euh, et que borom subhaanahu wa moom dafa wax ak moom maanaam mën a jub jublu ci moom ak ci kaddu donc parce que te loolu kaddu googu day manifester wu ci conscience bi nga xamante ne moom la am. voilà ci kaw loolu nit ki tamit day gis ci xelam maanaam mu am yu mu gis gis ne buur yàlla subhaanahu wa ta'aala day wax ak moom day koy feeñu daf koy wax ne ko lii existé na xelam di ko ko jox boroom subhaanahu wa ta'aala kon xel day daj ci ak amam rek mooy al wujud mais du daj ci ak zaat mooy nekk-nekk gi xel mënut a yàgg di ci nekk-nekk boroom bi subhaanahu wa ta'aala euh, léegi euh, ak yenn melo yi xel daf def daf ni ci yóbbu ndax feeñuwaayu borom subhanahu wa ta'ala nim ñu feeñoo ci melo yi maanaam masalan xam nañ ni borom subhanahu wa dafa am xam-xam ndax niñ ko xamee moom mooy gis bi ñu gis adduna bi ni mu bindoo ak maanaam ingéniosité bi ci ne taar gi ci ne ni mu organisé woo ni mu rafete ak ni nga xamante ne noonu la tegoo ci ay règles yu baree bari ay lois yoo baree bari ni mu tegoo ci ay mbir yoo xamante ne lii bu dul woon ki ko defar daa am xam yàqu na wala ba tey ni mu mel ni du du baaxee ni loolu lañuy ñuy xam ne kon kii defar lii dafa am xam-xam nga loolu moo tax loolu suñu xel daf na koy mën a jox sauf que li suñu xel li ñu suñu xel mënta jox mooy xam-xam ba nan la mel ñun loolu suñu xel mënuñu koo jox mais suñu xel day day lan day saxal amu xam-xam moo tax al wujud rek la suñu xel di ñu yóbbu mooy existence borom subhanahu wa ta'ala existence ay turam ak ay melom lii lañu suñu xel di jox mais suñu xel du jox nan la tur yeeg melo yi mel ban maanaam ban degré la toll ak lan la réellement loolu mënta ne ndax laysa ka mislihi shay'un buur yàlla subhaanahu wa ta'aala amul lu kemmoo ak moom amul euh, <coughs> beneen mbir bi nga xam te ne léegi ginnaaw bi ñu lay taayalee euh, mu am euh, li nga xamante ne mom la ñu mën a tuddee ummahatul maqalib maanaam mooy ndeyu càkkuteef yi tey euh, ñeent la maanaam tey su may laaj sama laaj laaj question yi yëpp ci yëpp ci ñeent la aju mooy ma bi tekki lan hal mooy ndax est-ce que lima tax ak kayfa naka boo seetloo yii ñoom ñooy ndeyu laaj yi laaj boo jël rek mën nga ko delloo si ci lii par exemple bu ma naan lii lii lan la ma ah, maanaam dafa départ ci ci ci ci maa xal mooy ndax lan ak lan maanaam boo leen boole nga mooy lu mu doon lu mu doon moo maanaam mooy ndax lii nangam la wala du nangam maanaam da ngay gis ne dafa koy mën a delloo ci loolu lii lan la mooy ndax lii nangam la wala du nangam wala leneen la maanaam mooy ne day dépare ci ma lan ak xal ndax ak lima lu tax ak kay fa naka xam nañ ni lépp loo xamante ne dafa aju ci <coughs> loo xam ne maanaay kese la comme par exemple ñun suñu ruux wala yu mel noonu naka duñ ko mën xam maanaam kay fa ak lima lu tax ci ay mbiram maanaam ñun loolu du question yu valable ci moom donc dama way question yoo xam dañuy valable maanaam mais bu ñu xoolee ñeent yi yëpp lan la mënta di àgg réponse u yàlla lan la ñun mënuñu ko mënuñu ko tontu réellement amu xal ndax maanaam yàlla ñun mënuñu am ci moom lu ñu mën a wax naan ndax nangam ndax nangam ndax nangam amuñu ko parce que amul lu mu nuróol munuñu wax li lu tax yàlla munuñoo wax ci ay biram lu tax nangam lu tax lii lu tax lu tax mu mel nii lu tax muy waxi lu tax mu lu tax lu tax mën ta mënta am ci yàlla ak kay fa naka maanaam circonstance de manière munuñu ko wax ci mbiru yàlla bi nga xamante ne xam nañu ne buur yàlla subhaanahu wa la amul tamit li nga xam ne moom mooy ñun li ñu am ñëpp te ñun ñëpp ñu xaw ko bokk mooy corps physique lu ñu la mën a identifier ba pare ñu mën la localiser géographiquement parlant loolu bu fekkente ne loolu borom subhaanahu wa ta'aala ko kon ñun dañuy am yeneeni problème yoo xamante ne de toute façon et de toute évidence duñ ko mën a résoudre suñu diggante suñu borom subhaanahu wa moo tax mu ne subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifuun gàcce nga la ma sa borom yow yeneen ci Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa moo kooku nag mooy boromul al izza mooy ki nga xamante ne xalaat ba daj ko al izzatu mooy loolu mooy ki nga xamante ne dafa dafa dafa mënta nekk ñu mën koo dafa mënta mën ko ñu mën a am accès ci moom mën ko dafa dafa dafa mënta nekk ñu mën ko euh, imaginer mënta ne lu sa xel ri ri ri ri sa imagination sa fiction lu mu ngand ngand ngand ngand fu mu mënti jëm loo mënti imaginer ba toog ba teg mënta bokk ak yàlla dara loola li nga imaginer mënta bokk ak yàlla dara loolu ci gisee doole yi waxu Seydina Abubakar bi as-Siddiq radiyallahu anhu bi mu naan an ajzil idraaki wala boog al-ajzu bokk an darkil idraaki al-ajzu maanaam lott gi ki yëg ne lott na ci an darkil idraaki ci mën a yegg ci léegi nag daj naa yàlla maanaam mën naa xam dëgg-dëgg kan la loolu ci jëmmi boppam idrakul mooy xam yàlla maanaam xam gi nit di xam parce que loolu ci biiram la koy xamee maanaam ci bakkanam loolu ku xam boppam xam yàlla xam boppam ci lott gi mu lott ci xam kan mooy yàlla dëgg-dëgg ci lay jaaree xam borom subhaanahu wa taala parce que ak lu mu mënti xam day xam ne yàlla wuute nag loola ba tey lu maqaamam rii rii rii lu mu kawe kawe kawe ba lu xam yàlla ak lu mu rëy fu mënti yegg day xam ne ndekete xamul yàlla parce que xelam da koo tënk moom ci yenn yi mais mënta yegg ci yàlla mënul ne mënta nekk nga àgg ci xam kan mooy yàlla mënta nekk bi nga xamante ne loolu sax na maanaam euh, wér na te leer na kon dañuy gis ne mbooleem melo yi nga xam ne wala tur yoo xam ne borom subhaanahu wa ta'ala daf koy askanale rawatina ci melo yi te melo yooyu am ñaari maanaa yu mën a am làmbool maanaa bu njëkk bi moom mooy maanaay euh, euh, tanzih beneen maanaa bi mooy maanaay seede gi nit ki di seede ci xolam ne borom subhaanahu wa ta'ala dafa ëppante ak li xel mën a daj ëppante na ak loolu ëppante na ak luñ ko mën a melal tashbih mooy nuróole gi ñu koy nuróoleeg mbindeef yi mooy di ko jox jëmm maanaam di mën a àtte ci moom am na jëmm loolu ñaari maanaa yooyu ñoo possible mooy ëppale borom subhaanahu wa ta'ala ak loo xamante ne xel mën na koo daj ak wutal ko jëmu melale ko tey bu ñu xoolee ci jotaay bi weesu taxawoon nañ masalan ci loxo bay waxoon nañ ci bon yaataloon nañ ko amoon nañ ci ay leeral yu ci indi woon walillahi alhamdu wal minna euh, tey bu ñu xoolee kon da ngay gis ne xataa ba yooyu maanaa ay maanaa yoon yu nekk ci biir la yoo xamante ne dafa am maanaa bi nga xam ne mooy bu njëkk bi te moom mooy euh, aljariha mooy corps physique mooy membre du corps physique mooy cër bi nekk ci yaram loxo boobu mu xam nañ ni maanaa la boo xam ne dafa ànd ak bi mais dafa ànd ak tajsim maanaam dafa ànd ak di nuróole borom subhanahu wa ta'ala ak bindee fi dafa ànd ak wutal borom subhanahu wa ta'ala jëmm kon maanaa boobu dañuy xam ne mënta ne ci borom subhanahu wa tey borom subhaanahu wa ta'aala a ne yadullahi ma'al jamaa bi moo ko sax sallallahu bur yàlla mi ngi ànd ak mbooloo mi maanaam bi nga xamante ne mom euh, moom moo mën a nekk dafa am maanaam boo xamante ne dafa dafa dafa dafay setal borom subhaanahu wa ta'aala ci lu koy nuróoleeg mbindee fi ñun sikk nekku ci ne maanaam boobu lañ ko war a jox ndax la ndax ñaari aaya yi ma leen wax léegi laysa ka mislihi shay'un ak subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifun hatta ba turam yi bi mu waxee sax euh, huwa allahu alladhi la ilaha illa huwa alimul ghaybi wash-shahada huwa ar-rahmanur rahim mu ne huwa allahu alladhi la ilaha illa huwa al-malikul quddus as-salamul mu'minul muhayminul azizul jabbarul mutakabbir daf ne subhaanallah amma yushrikuna ak wuuteeg liñ koy bokkaale ak sore ak liñ koy bokkaale koo xamante ne jàpp nga ne borom subhaanahu wa ta'aala meloona moo tax feneen fay mu ne amma yasifuna ak wuuteeg liñ koy melal borom subhaanahu wa ta'aala dafa amee yërmande mënuñoo wax ñun tamit dañoo borom yërmande lañ yàlla borom yërmande la subhaanahu wa ta'aala ñu ne kon ñun am nañ yërmande yàlla am na yërmande te ñun xam nañ yërmande ci ñun lan lay tekki kon xam nañ lan lay tekki ci yàlla mënul ne bu demee noonu ndax ñun suñu yërmande dafa ànd suñu ko yëgee yëg-yëg giñ ci am suñu xol day yëngatu suñu xol day yëngatu te loolu cër la ci ñun te suñu xol boobu yëngatu day ànd ak deret ji anam gu muy dawe ba pare day am ay jeexital ci ñun ba ci suñu psychologie day am ay jeexital ci ñun ndax yërëma yërmande googu ndax loolu moo ñuy pousser moo ñuy jañ nag léegi ci ñu def lu baax ci kanamu ci lu wala lu ñu mën ngir teral wala euh, dindil coono ak xat ci ki nga xamante ne yërmande gi dafa jëm ci moom yërmande googu mu yëg-yëg googu nga xam ne ñun moom la ñuy am lool sikk nekku ci ne dafa jomb ci borom subhaanahu wa ta'ala loolu mënta ne yàlla waaye li mën ne moom mooy ne ñun suñuy amee yërmande ci jaam bi dañuy bëgg di ko teral dañuy am maanaam dañ koy doxa dañuy doxale ak moom doxalinu woo xamante ne doxalinu teranga la ay xéewal la ñuy indi ci moom Euh, daa di euh, jël maanaam di ko suturaal ci ay ni mu mel ak tamit teraanga guñ guñu am dinañ ko ko jox ak yu noonu dinañ ko def ci kooku loolu mooy jeexitalu yërmande gi mais li nga xamante ne moom mooy li aju ci suñu jëmm loolu mënta nekk ci ñun mais beneen partie bi par contre mooy euh, <coughs> dafa la xéewal ndi la ak sutura ak ay maanaam ak yu mel noonu loolu jumbul ci borom subhaanahu wa ta'aala maanaam borom subhaanahu wa ta'aala daf koy def ci kaw loolu kon dañuy daal di gis loolu moom moo tax nga gis euh, borom xam-xam yu bari ci maanaam waa ahlu sunnati wal jamaa en général maanaam ñuy jëfandikoo baat maanaam di doxalee di firi mbir mi noonu maanaam muy ta ta'wil muy dañuy gëndale parce que xam nañ ni am na ñaari partie baat bi dafa am ñaari partie benn wàll gi nga xamante ne moom mooy départ bi mooy sentiment boobu di am ci nit ki te muy indi ci nit ki ak xeetu doyadi ak faiblesse comme li ñuy wax rek xam nga naan kii moom dafa am faiblesse ci kee quoi maanaam faiblesse boobu mënul nekk ci yàlla yàlla mënul am faiblesse ci kanamu ken boobu mënul ne euh, kon ñu leeral foofu ne euh, maanaam looloo tax waa ahlu sunna wal jamaa maanaam su rawatina ash'ari yi maanaam ñoom bu ñu waxee yërmande bu borom subhaanahu wa ta'aala ñoom masalan loolu la ñuy wax maanaam noonu lañ koy firi mooy xéewal gi borom subhaanahu wa ta'aala mu nam am xéewal maanaam nam nam gi mu am ci jox xéewal ci ci defal maanaam teraanga ci mbindeef loolu la ñu tuddee yërmande voilà nam nam googu muy am parce que iraada gi muy nam nam nañ ni borom subhaanahu wa ta'aala dafa meloo nam nam loolu xam nañ voilà loolu moom moo tax ñoom ñu jàpp ne yooyu melo yëpp nga xamante ne ñoom ñooy Euh, yi ñuy wax yooyu yëpp te ñu aju ci yooyu yëpp ci ci day dellu moo xam ci euh, xeetu yërmande la dugg maanaam ak yu mel noonu wala boog dafa dugg ci xeetu maanaam sànj muy mer mer boroom subhaanahu wa taala euh, wala yu noonu yëpp li muy tekki moom mooy xam nga boroom subhaanahu wa maanaam buñu naan dafa mere ñoom sàngam maanaam dafa mere ñoom diw sàngam wala ñu mel nangam comme wala yu noonu borom subhaanahu maanaam mer googu du ak jég-jég gu nekk ci xolam maanaam comme niñ ko mën a waxe maanaam comme bu doon ñun la nga xam suñu xol lay ne di di di futtu di futtu ak yooyu mel noonu nga gis ñu perdre parfois sax suñu ay moyens mën a def loo xamante ne duñ ko contrôler wala boog di mën di wax loo xamante ne dañ koy wala xeet yu mel noonu loolu mënta euh, bu waxee Euh, mer maanaam boo waxee loolu mi nga xam ne moom lay tekki mooy nam nam ci mbugal ak euh, gàcceel lewul ne mais du nekk du ne moom ci boppam maanaam dafa am ak yëg-yëg wala yu mel noonu goo xamante ne comme ñun niñ koy mën a amee ci yëg-yëg ñun ñi nga xam ne dañoo amee ay jëmm ak ay sentiment déedéet loolu mënu nekk ci borom subhaanahu wa taala loolu moom moo tax waa ahlu sunna wal jamaa maanaam rawatina ñi nga xam ne ñooy ash'ari ak maturidi bien sûr moom moo tuddee ash'ari yi tuddaale na maturidi yi ñoom noonu lañ koy firi maanaam lii nag moom moo leen yóbbee ci maanaam tey buñu naan borom subhaanahu wa taala comme ni hadith bi wax ne euh, yata'ajjabu bi sabiyyi lahu alladhi laysa lahu sabwa maanaam da yéemu ci gone goo xamante ne amulum ngone amulum ndaw maanaam doxul ndawam comme ni ñu wax xale boo xam ne doxul ndawam maanaam moom dafa judd rek eh, di màgg rek commencé nekk ci lu baax moom eh, ne borom subhaanahu wa dafa yéemu ci kooku tegtalewul yéemu eh, mënul nekk ci borom subhaanahu wa ci anam ñun biñ ko xamee parce que ñun pour ñu yéemu ci dara mooy day am lu xew loo xamante ne nekkul woon lu ñuy xaar wala nekkutoon lu ñu tàmm gis wala boog mu nekk lu loo xamante ne dafa weesu ñun liñ mënoon a xalaat ak suñu imagination fu mënoon a yegg loolu moom moo tax bu yegg ñu yéemu. ñu yéemu euh, mais borom subhaanahu wa ta'ala loolu du du du du du yéemu waaye loolu moom mooy ne bu doon ne maanaam maanaam maanaam ku mel noonu nit la koo xamante ne borom subhaanahu wa ta'ala da koo baaxal ci anam goo xamante ne day tax ba yén mi def yi ngeen di yéemu ci ku mel noonu voilà loolu loolu moom noonu la ñuy fiiree lu mel noonu buñ ci wàllu loxo Euh, li nga xamante ne waxoon nañ ko ci suñu jotaay bi maanaam loolu te te yu mel noonu mooy al comme al farax bégte ak ak euh, tàlli ak yu mel noonu jovial mooy tàlli ak yu mel noonu yooyu ak al makru pexe ak al xidaaw euh, waaw mooy mooy mooy naxe ju juy ma al makru mooy juy al xidaaw mooy pexe al istihza mooy kokkali ak yooyu maanaam mooy day doxalee doxalinu loola du ne borom subhaanahu wa ta'aala ci boppam day day nekk di tëral pexe ah di def mel def ay jeu de carte ak ak ak ay jaamam loolu demewul noonu waaye borom subhaanahu wa day doxale ak nit ki doxalinu koo xamante ne dafa tëral ay daf koo pexe maanaam mooy daf koy won dara ba mu gis ko ndekete leneen la borom subhaanahu wa taala def nam ko mooy day doxalee ak moom loola waaye borom subhaanahu wa taala du tëral pexe ndax tëral pexe ki koy def maanaam en face ñun biñ ko xame ndax tëral pexe ñun ci maanaam biñ koy defe ki koy def mooy ki nga xamante ne Euh, dafa am euh, lu mu xamul maanaam ndax dafa xam ne su defee mbir mi mu leer euh, boo moytu affaire bi du jàll donc moom il faut que mu jëfandikoo ay moyens yeneen yoo xamante ne ay stratégie yu muy tëral wala stratagème yu muy tëral maanaam ay pexe ay ay ay mbir yeneen yu muy muy tëral ngir ki nga xamante ne moom lay jëflanteel moom mu mun ko ko maanaam mu mën a bañ a jaar ci yoon wala mu bañ koo mu ci loo xam ne déggoon nañ ci wala yu mel noonu euh, ngir mën koo nax ndax xam na ne bu jaaralee mbir mi ci yoon rek du mën a nekk borom bi nag subhaanahu wa ta'aala dafa ci moom moo tax loolu yëg-yëg gi maanaam mooy ni ko borom subhaanahu wa ta'aala doxale ak moom wan ko ak kattanam ak sañ-sañam maanaam ci kaw ne da koy bàyyi ba waa ji moom di tëral ay pexe di doxale lu ko neex maanaam jàpp ne mi ngi jéem a naxanteeg yàlla wala mi ngi nax yàlla ndek te yooyu yàlla ne ko sa bopp rek nga nekk di nax sa sa bopp rek nga nekk di mu fay ko fayul koo xamante ne da maanaam da doon da doon da doon nax boppam ak di voilà yooyu ñu gis ne kon euh, maanaa yooyu day dellu ci lool euh, masalan tey buñ jëlee fàtte comme borom subhaanahu wa ta'aala ne nasullaha fa nasiyahum ñoom danoo fàtte yàlla yàlla fàtte leen xam ngeen ni euh, fàtte baat la boo xamante ne mënta nekk ci ci ku ku ku ku ci yàlla mënta ne parce que fàtte ki koy def mooy ki nga xamante ne dafa xam dara ba pare mujj gi bu fàtte ko maanaam mooy ne comme si xam-xamu yàlla borom subhaanahu wa ta'aala am na lu ko mën a rëcc loolu nag mënta ne loolu moom moo tax dañ koy firee borom subhaanahu wa dafa doxalee ak ñoom doxale nu ko nu fàtte maanaam mooy ki nga xamante ne dañ ko jël dugal ko biir safara bàyyi ko fa euh, bàyyi ko fa noonu rek di ko mbugal maanaam ñu bàyyi ko fa te kenn xettaliwu ko borom subhaanahu wa ta'aala maanaam xettaliwu ko loolu mooy dafa doxale ak moom doxale nu ko nu fàtte maanaam kon loolu moom mooy eh, maanaam mooy eh, loolu la lañ lañ koy mën a firi euh, ak yu mel noonu noonu lay noonu lay noonu noonu lay lay demee euh, waaye du question que euh, wala maanaam moo tax souvent ñoom dañuy wax tara maanaam daf ko fa bàyyi loolu lay tekki voilà Euh, léegi nag parce que justement baat bi ci arab soo xoolee baat bu nekk nag ci yii day am maanaa bi nga xam ne maanaa bu feeñ la bi nga xamante ne euh, maanaa la boo xamante ne lu ëpp ci nit ñi bu ñu koy jëfandikoo noonu lañ koy jëfandikoo waaye suñu delloo ci làkk arab day mën a tekki beneen beneen maanaa moo tax maanaa bi nga xamante ne moom mooy maanaa bi gën a jege te maanaa boobu ànd ak tashbih maanaam nuroo la borom subhaanahu wa mooy di wutal borom subhaanahu wa ay jëmm bu dee boobu gën a jege waaye mu am beneen maanaa ci làkku arab te maanaa boobu ndax am ci làkku arab lañ ko wàcce mais maanaa beneen bi mu am ci làkku arab boobu amul boobu tanzih la am mooy dañoo setal borom subhaanahu wa seede gi ñuy seede borom subhaanahu set gi mu set ci xeetu wàññeeku yooyu yëpp bu boobaa maanaa boobu la ñuy jël baat bi ñu jox ko maanaa boobu loolu faw mu am mënta ñàkk. Euh, loolu moom moo tax tey buñ ne loxol yàlla mi ngi ànd ak mbooloo mi tegtalewul ne borom subhaanahu wa dafa yor ab loxo boo xam ne jëmm la cër la maanaam mu ànd ak mbooloo mi déedéet maanaam ñun ñun da ngay gis ci suñu wax dañ naan euh, ye comme euh, sama loxo maanaam bàyyil mbir mi sama loxo bàyyil mbir mi sama loxo mooy man dinaa la jàppale ba mbir mi ma ma ko da ngay gis loolu te arab day waxee noonu Euh, day waxe tamit euh, ne euh, masalan tey buñ buñ ne maanaam par exemple kii bi bu dee baaraam yi usbu parce que yenen bi sallallahu alayhi wasallam hadith la bu bon ñu ñu ñu bëri solo nañ ko Seydina Abdullah ibn Amr la Seydina Anas ibn Malik Seydina Ummu Salama Soxna Malik radiyallahu anhu et cetera ak ñeneen solo nañ hadith yonent moom daf doon ñaan naan allahumma ya muqallibal qulubi sabbit qalbi ala dinik ci beneen riwaaya mu ne allahumma ya muqallibal qulubi sarrif qalbi ala ta'atika maanaam yow buur yàlla bi ci tur yi rafet yi melo yékkati ko yow mi nga xam ne yaay jàllar bi xol yi eh, yàlla nga dawale sa xol ci sama ak maanaam ci ma topp la maanaam topp gi ma lay topp voilà ak yàlla nga eh, saxal sama xool ci sa diini ji sa dundin wi nga xam ne moom nga ñu indi ba yenente bi sallallahu ñu ne ko ndax yow da ngay ragal maanaam da ngay tiit quoi ndax da ngay ragal mu ne waaw ndax in quluba bayna asbu'ayni min asabi'ir rahman yataqallabu kayfa yasha ci beneen riwaaya haythu yasha euh, euh, ci mu ne na ko buur yàlla subhaanahu wa ta'ala ne xol yi dañoo nekk ci diggante ñaari baaraam ci baaraami euh, buur yàlla muy ay di fees mu koy jàllar bi mu ko neexee wala mu koy jàllal bi nu mu ko neexe ak fu mu ko neexe xam nga loolu mooy ne xam nga baaraam euh, euh, par exemple arab yi dañ naan ma ma ahsana a fulaan wala ma ahsana isbu'a a fulaan maanaam xam nga baaraam dafa am d'abord cër yi mooy yi nga xam ne ñoo ci ci ci loxo mais dafa am tamit li nga xamante ne baaraam mooy dañ naan ndax ndax ndax cati cati baaraam yi maanaam nit ku buy xéewalee nit buy jox dara nit lu mu koy joxe maanaam ci baaraam yi la koy joxe maanaam baaraam yi la koy téye moom la ko koy joxe mu ne ñu naan ah diw de baaraamam yi ak a baax mooy yi mu ma defal ak a rafet ak a bari voilà loolu arabe yi dañuy waxee noonu kon dañuy gis ne yow boo ñëwee nga nekk mushabbih wala mu mujassim maanaam mooy nga ñëw di bokk ci ñi nga xam ne seen xel mooy bu ñuy firi au lieu ñu setal borom ñu jël aaya yi nga xamante ne leer nañ ci ne borom subhanahu wa dañ ko war a sori lépp loo xam ne dafa wuuteeg moom yooyu ay ay lu leer la ay ay leer lañ li leerul moom mooy yeneen ay yi ni mu ñëwee wala xadis yi ni mu ñëwee loolu moom moom moo moom moo moo moo desee leer léegi yow boo koy firi da nga ko war a firi ci maanaa bi nga xamante ne moom mooy maanaa bu leer wala boog nga jël xam-xamu mbir mi nga delloo ko borom subhanahu wa ta'ala nga ne du ma ñëw di ci jéem te it du ma ci jéem a comprendre dara mais xam naa ne maanaam bi nga xam ne moom mooy tegtale ne borom subhaanahu dafa am maanaam ay cër ci yaram wala dafa am ay sentiment comme ñun niñ koy ame lool moom xam naa ne maanaam boobu mënul nekk ci borom subhaanahu wa ta'aala loolu moom loolu moom maanaam noonu lañ war a doxale maanaam benn ci ñaar yi léegi tey buñ jëlee baaraam nga xam ne baaraam borom subhaanahu yenent bi sallallahu alayhi wasallam kon da gis ne maanaam foofu day wax ne euh, comme xol yi borom subhaanahu wa moo leen di jàllar bi nu mu leen neexe maanaam mooy boo boo gisee baatu taq euh, ya taqallabu moo leen di jàllar bi nu ko neexe ak fu ko neexe loolu kenn ku nekk ci ñun mun na yëg mi nga xamante ne noonu la borom subhaanahu wa di soppee xolam di ko jëlee ci benn xaal yóbbu ko beneen xaal saa yu ne nit ki day gis ne léegi nii xelam xolam Euh, yëg na ci benn leer mais léeg-léeg li mu yëg ci ak maanaam mu mel ni dara nekku ci wala mu yëg ci ak mbégte mais muy gis muy soppeeku di dem di yëg am am leneen lu mu yëg muy lu wute mbégte loo xam soit mu yëg naqar wala boog mu yëg ne dafa zen rek noonu maanaam amul yëgeeg gu gu gu spécial wala boog mu yëg maanaam ak maanaam euh, yéene lu rafet ci nit ñi mais mu mën a yëg tamit ak yéene lu ñaaw nga gis. loolu yëpp di mën di jàllarbe ko ci biir xol bi ak xalaatam di mën di wëlbatiku di dem ci yooyu noonu boo gisee bu mu naan saxalal sama xol ci sa diine ji ci sa dundin wi maanaam mooy ak diinul qayyim te mooy lan mooy bañ a bokkaale borom subhanahu wa ta'ala comme ni ko Alxuraan waxe ak sax ci bàyyi lu mu tere sa sax ci loolu nga gis ne yent bi saa kon loolu la doon ñaan ak tamit maanaam na ko yóbbu na ko dawal yóbbu ko ci loo xam te ne mooy topp yàlla mooy kon da ngay gis ne maanaawu jàllar bi bi xol bi borom subhaanahu di jàllar bi mbir yi mu ne ci baaraamam yi la koy defee loolu maanaa la boo xamante ne képp kenn ci ñun mën na koo gis te mën na koo yëgal boppam ni nga xam ne borom subhaanahu wa ta'aala noonu lay jàllar bi xol yi di ko jëlee ci xaal yóbbu ko ci xaal tey bu ñu xoolee il y a une heure xol ni meloon ak léegi ni dootul benn parce que ci diggante bi am na yu bari yu fi xew yoo xamante ne tax na sa état wu xol intrinsèquement maanaam soppeeku na ci diggante bi jóge na ci benn xaal dem na ci beneen xaal te loolu nag boo mooy doxalinu borom bi subhaanahu ci mbindeef yëpp la koy jàllarbe topp am na beneen maanaam boo xamante ne bu nekk ci biir mbir moom la mooy ne jàllar bi yi nga xam ne moom la borom subhaanahu wa ta'ala bi jàllar bi xol yi da gis euh, di ko teg ci ay euh, mbir muy ay xeeti xiiwul la yoo xamante ne boroom subhaanahu wa ta'aala comme niñ ko gisee léegi ne arab yi dañuy wax ne eh, baaraami diw de yi ak a xéewale maanaam moom mu ak rafet ak baax maanaam li muy tekk mooy xéewalam yi nga xam ne moom la may jox wala boog maanaam comme buñu naan signature bi maanaam buy signé ab chèque maanaam di ma jox gis ne baaraam yi signé wala yu mel kon xéewal yooyu euh, day nekk kon loo xamante ne boroom subhaanahu wa ta'aala maanaam dañuy wax loolu fekk ne li aju ci jëmm bi loolu dafa jomb ci borom subhanahu wa ta'ala waaye conséquence loolu moom ci borom subhanahu wa ndax daf koy defal jaamam te loolu dafa jëm ci jaamam yi kon loolu ñun dañ koy gis mu nekk yëg-yëg gu mu nekk loo xamante ne dañ koy mën a amee maanaam ci kaw loolu kon euh, nga gis euh, mu def ko ñaar ne ñaari baaraam ndax euh, mu nekk ñaar yoo xamante ne muy ñaari xeeti xéewal parce que comme ki nga xamante ne borom subhanahu wa ta'ala parce que moo mu lëkkale ko ak ar ci yeneen riwaaya allah maanaam de toute façon ci ñaari tur yooyu la ko lëkkale allah ak arrahman te waxoon nañ ne allah ak arrahman gis nga ci xadaratul ci martabatul uluhiyya ak martabatul lëkkaloo gi ñu lëkkaloo loolu weesu woon nañ ko ci ñaar wala ñetti jotaay ñetti jotaay yooyu ci ginnaaw wala ñeent leeraloon nañ ko mais da ngay gis euh, borom kon ay buñu ne baaraamam maanaam borom subhaanahu wa ta'aala euh, koy jàllar bee xol yi maanaam da ngay gis le ñaar day tegtale tamit day tegtale euh, ñaari xeeti xéewal yi nga xam ne noonu la demee moom mooy tey masalan euh, soo xoolee ajjana euh, ajjana boroom subhaanahu wa ta'aala dafa def ñaari xéewal muy lan te d'ailleurs même ñu nekk safara ñooñu noonu lañ leen boroom subhaanahu wa ta'aala la leen ñaari mbugal maanaam mu nekk kon maanaam baaraam yi boroom subhaanahu wa daf ko ñaareel foofu tamit ci bu àjjana parce que looloo tax yonent bi sallallahu di di tiit mooy dafa am côté bi nga xamante ne mooy côté bi nga xam ne mooy côté xéewal bi mais dafa am beneen côté mooy côté mbugal bi euh, ndax euh, te loolu muy kon benn bi di manifestation yërmandeeg borom subhaanahu wa beneen bi di manifestation wu meram euh, li nga xamante ne moom mooy bu dee ci côté bi nga xam ne ñi nga xam ne dañoo nekkee ci côté baaraam yi nga xam ne manifestation yërmandeeg borom bi la subhaanahu wa ta'aala ñooñu xeeti xéewal yi ñuy yëg mooy comme ñi nekk àjjana ñooñu dañuy am ñaari xeeti xéewal subhaanallah mooy xéewal nekk giñ nekk ci àjjana ak lañ fay dund yépp ci lu neex ci lu bànneexu ci lu yaatu ci lu xéewale ci teranga ci ci ci taar mbégte lépp mais mu am beneen xéewal bu leen borom subhaanahu wa defal moom mooy wan gim leen di wan ñi nekk safara li ñuy dund ci ay bugal ak métit ak tartar ak xat-xat ak coono loolu muy beneen baaraam bi muy beneen baaraam bi voilà selon côté bi ngay féete rek ngay gis ñaari baaraam yëpp parce que ki nekk safara tam noonu lay gisee baaraam bi baaraam bi borom subhaanahu wa ta'ala ci beneen ni muy gisee borom subhaanahu wa ta'ala di ay bugal ay xat-xat ay coono ay metit ay naqar jafe-jafe ak yeneen ak yeneen noonu tamit lay gisee ki nekk biir àjjana ni mu nekk ci beneen xéewal beneen baaraam mu nekk ci xéewal bu yaatoo yaatoo yaatu loolu mu nekk beneen mbugal moom maanaam kon nga gis ne kenn ku ci nekk selon fi nga féete da ngay am ñaari xéewal wala wala ñaari mbugal te secret wu baaraami borom subhaanahu wa ta'ala yooyu ci turam bi nga xam ne dafa lëkkaloo turam bi nga xam ne mooy ar-rahman maanaam mooy martabatu rahmaniya euh, bi ñu tuddoon ak ndax dafay ndax martaba boobu ci la borom subhaanahu wa ta'ala di joxe borom ak bu nekk akam kenn lenn lu ci nekk mu teg ko placé ko fi mu war a ne euh, comme ni nga xam ne noonu lañ ko gisee woon euh, da ngay gis borom subhaanahu wa taala kon loolu maanaam loolu secret boobu le fait que waa àjjana di ko gis maanaam ne serait que pas àjjana mais yow man xëy bu nit ñi dékkee rek ba gis xéewal gu secret wu baaraam yo ni muy jàllarbe borom subhaanahu ko def te loolu fii ci àdduna mu fi tàmbali ci xool yi ni ko borom subhaanahu wa taala di jàllarbe yaa subhaanallah maanaam ngi gis. loolu dafa am lu muy indi ci nit ki bu ko bu découvrir maanaam bu secret boobu wuññeekoo ci moom fii ñu bu secret bu wuññeekoo ci ñoom tamit dañ koy xam mais foofu noonu àjjana wala wala wala bi yawmal xiyaamati ñu secret boobu wuññeeku ci ñoom tey kuñ ne woon jëlal sa ndey sa baay say doom sa ñi nga gën a bëgg ci kaw suuf ñooñu ñëpp nga jël leen yóbbu leen tàbbal leen biir safara da koy def te da ciy bëgg bu koy def ndax lan ndax day gis secret wu le fait que ne baaraami borom subhaanahu wa ta'aala moo def moom moo doxalee nii du ci am benn réticence au contraire day bëgg ci bu koy def day bëgg ci bu koy def naka noonu euh, ki nga xamante ne moom moo nekk ci ci ci safara bu boobaa moom it bu gisee noonu ni mu demee day daal di gis euh, ni mbir mi mel ci anam goo xamante ne euh, moom dañ koy wan réalité bi saa ñu wan ko secret bi ne ci ginnaaw loolu day fay nekk mbugal ci kaw mbugal yàlla nañu yàlla sàmm kon. Euh, loolu moom moo tax ku ko xam euh, yenent bi sallallahu alayhi lool moom moo tax nga gisoon mu bëri woon lu mu doon ñaan euh, ñaan boobu allahumma ya muqallibal qulubi sabbit qalbi ala dinik wala allahumma ya muqallibal qulubi sarrif qalbi ala ta'atika loolu tax sayyidat ummu salama radiyallahu anha day wax ne yenent bi sallallahu alayhi ñaan gi mu gënoon a mën a ñaan su ko daan dégg fi mu daan bu doon nekk ci man moom mooy ñaan googu ñaan googu laa gënoon a bëri lu ma daan dégg yeneen bi sallallahu alayhi wasallam daan ko ñaan mu yàlla mi ci tuñu rafet yeeg melo yu yëkkati saxalal sama xol ci topp la ci ci sa diini wala yow buur yàlla mi ci tuñu rafet yeeg melo yu yëkkati ko sama xol nga yóbbu nga dawal ci mu ci ci topp te da ngay gis euh, Euh, comme li Seydina Anas wax radiyallahu anhu biñu ne yeneen ci saa ban ñaan la a bëri lu ne mooy rabbana atina fid dunya xasana wa fil axirati xasana wa qina azaban naar nga gis ñaari baaraam yooyu ñaari xéewal yooyu ñëwaat mooy nag yow buur yàlla subhaanahu wa ta'ala yow suñu borom subhaanahu wa ta'ala mi toppatoo suñu mbir parce que ci yeneen doy allahumma la jëfandikoo allahumma eh, atina fid dunya xasanatan voilà maanaam mais euh, alquran ni mu ko indee mooy baatu rabbana la jëfandikoo yow suñu borom subhaanahu wa voilà jox ñu adduna ah, rabb fi ci adduna yiw xéewal wa fil axirati xasana waaye al-axira tamit nga dafa indil ñu fa ay xiiwal waqinaa azaaban naar te nga musal ñu ci mbugalum safara te nga musal ñu ci mbugalum gis kon ñaan googu mu doon ñaan nga gis te loolu yëpp nga gis ni nga xamante ne tamit loolu dalay jox boo ko lëkkalee xadis bi yeneen bi ne sallallahu alayhi wa ne am na ci yaram benn suuf ala fil jasadi mubgha iza saluha saluha al jasadu kulluhu wa iza fasuda fasuda al jasadu kulluhu ala wa huwa al qalb ne am na ci yaram ab suux benn muscle boo xamante ne benn cher boo xamante ne su baaxee lépp yaram bi yëpp baax mais su bona yaram bi yëpp bon te mooy xol voilà maanaam euh, ci ci ci ci ci ci ci lii ñu jot a wax ni maam ci ci wàllu baaraam yi ni firi yooyu noonu ci ngay gisee màggaayu wax jooju maanaam ci ngay gisee importance xol vraiment nan la amee solo voilà nan la amee solo et que euh, dimension yi xol yi di dugg yëpp état yi muy jàllar di ni muy mel di dem di dugg di génn di wala di di soppeeku da ngay gis tamit importance bi euh, ci ci ci wàll gi voilà yàlla nañu borom subhaanahu wa may ñu ñu suñu xol maanaam sax nekk ci li nga xamante ne noonu la la war a nekk te noonu la noonu la xamante ne euh, noonu la war a mel euh, kon ñu gis ni lépp lenn kon ci biir yooyu euh, nga xam ne borom suma wa ta'aala daf koy melal boppam ah te muy melooy mbindeef yi borom subhaanahu wa ta'aala maanaam il faut que ci ci ci ci suñu compréhension bi ñu war a am maanaam ñu xam ne fokk ñu def ci tanzih fokk ñu soreel borom subhaanahu wa ta'aala mel te lii lépp nga xam ne moom lañ jot a wax nii. yi yëpp ñu fi jot wax ba léegi nii ci wàllu googu lenn rek la mooy ne eh, eh, ànd ak eh, liñ ci mën a wax ne lii day tekki lii lii day tekki lii day tekki lii lii day tekki jotaay bii wees wala bi ko jiitu bu fii nii lépp dafa am benn mbir bu ko tënk mooy ànd loolu yëpp borom subhaanahu wa taala kawe wuuteeg loolu yëpp maanaam moom mooy nekkuñu sax ne bu doon géej la nekkuñu sax ne maanaam ne laal nañ tefes gi tellement que borom subhaanahu wa ay mbirum dafa yaatu ak li laqatu ci ginnaaw ay kàddoom ndax moom ci boppam nee na kàddu borom subhaanahu wa taala bu doon géej gi ay dex la qul law kaana al-bahru midaadan li kalimaati rabbi na rafetal tax qabla an tanfada kalimatu rabbi walaw ji'na bi mislihi madada waxal ne géej gi bu fekkonte ne yëpp daala voilà daala ngir mu bind kalima maanaam ngir mu bind kaddu yu boroom subhaanahu wa ta'aala maanaam li mu neel kon géej gi dana far voilà comme ni wax ci sourate wa shajaru aqlaam garab yëpp ñu def leen yett leen def leen ay xalima sax du du du du tax mu jeex maa nafidat kalimatullah kadduy borom bi subhaanahu wa ta'ala du ñu jeex du ñu jeex te ci bi nekk sourate Luqman daf ni wal bahru yamudduhu sab sab'atu abhur géej gi ñu daal di koy tëbb def ko juróom-ñaari géej parce que maanaayu alquran dafa ma étape juróom-ñaari étape yoo xamante ne juróom-ñaari niveau yoo xamante ne ñooy niveau de compréhension yi am voilà juróom-ñaari niveau de compréhension rek voilà te juróom-ñaari niveau yooyu tamit daf day dellu aussi ci juróom-ñaari euh, ahruf yi mooy ahruf yi buñ naa unzila al-qur'anu ala sab'ati ahruf bi nga xamante ne mutawaatir la dañoo wàcce alquran ci juróom-ñaari wàll dañuy dellu ci loolu te benn bu ci nekk buñ ko doon bind selon niveau bi mu ne selon dimension biñ koy binde selon compréhension bi ci ban dimension la ne ci ban niveau la ne ñu jël géej yëpp géej yëpp ñu jël leen def leen juróom-ñaar yu géej du tax sens yi maanaay xale muy mën ko bind ba mu kon xam ngeen ni buñ ne euh, ànd gi yëpp ay aperçu rek la maanaam vue d'ensemble la ak aperçu mais buy tere buy tax nit ki xam ne euh, maanaam am xam maanaa bu te loolu war a tax ba mu mën a sori ci lépp lu ko mënoon a yóbbu ci maanaa bu wérul Ah, euh, euh, ci maanaa gu wérul voilà ak is rahman la yemoo ci dafa istawa ala arsh loolu taxawoon nañ ci waxoon nañ ko bi ñuy gis euh, asabi rax kii bi ñu bi gis martabatu rahman yéegi loolu tamit leeraloon nañ ko kon yii yëpp suñu suñu suñu suñu koy suñ taxaw ba pare aaye bu ci ni muy waxee sax da lay dimbali ci nga xam ne borom subhaanahu wa ta'aala lii daf koo namm ci mi wax gi dal da koo namm ci mbir ci mi voilà comme masalan tey bu ñëwee ci fi nga xam ne moom lañ taxawoon ci jotaay bi wees te mooy loxo yi da ngay gis borom subhaanahu wa ta'aala bi mu naan wa qaalatil yahuudu yadullahi maxluula ghullat aydihim wa lu'inu bimaa qaalu bal yadaahu mabsuutataan yunfiqu bihaa kayfa yashaa ne yëwóor yi nee nañ yadullahi maxlula loxo yu buur yàlla subhaanahu wa ta'ala maanaam dafa lemu dafa lemu maanaam ñoom liñ bëgg a wax baat boobu lan lay tekki xam nga li sóoratul maa'ida la baat boobu li muy tekki leeraloon nag ko ci sóoratul aali imraan laqad sami'a allahu qawla alladhina qaalu inna allaha faqirun wa nahnu aghniyaa buur yàlla dégg-dégg subhaanahu wa taala wallahi dégg na baa kaddu ñi nga xamante ne waxu ñi nga xam ne nee nañ borom bi subhaanahu wa taala dafa dafa dafa dafa moom dafa ndóol ñun ñoo ñi moo tax yàlla du joxe dara ñun ñoo ngi joxe voilà maanaam mooy kon mu ne la loxo yàlla dafa lem borom subhaanahu wa taala ne xullat aydihim ñoom la seen loxo lemu ngott moo tax yahuud yi dañuy nay ay lu'inu bima qaalu te rëbb nañ leen ci sababu loolu ñu wax bal fi nekk yadaahu buur yaa subhaanahu wa ñaar yoo xam yëpp moom su fekkee ne dañoo tàllal yun fi ko day dépenser kay feesal ñu ko soobee day jël alal lépp ak lépp loo xamante ne deef na ko joxe ndax lépp moom moo ko mu koy dugal fa mu war a jaar mooy nafa yunfiqu mooy channel bi mu war a jaar canal bi mu war a jaar ngir dugg fa mu war a dugg borom subhaanahu wa ta'aala loolu lay def ca nam ko neexe waaye nit ñi gëmuñu borom subhaanahu wa ta'aala yeewuwuñu ba mën a xam ne borom subhaanahu wa ta'aala lii muy def ni du ak nay képp ku mu jox daf laa jox ci maandute ci ngëneelam ci ngëneelam ku xañ daf laa xañ ci maandute te xam na lu tax secret boobu. dëgg la kenn ko muur mindeef yi ko yiir mindeef yi waaye secret la boo xamante ne fa moom la ne borom subhaanahu wa ta'aala loolu gis ne kon bu naan yi dañoo tàllalu borom bi yeneen bi sallallahu alayhi ne ñaari loxo bi kilta yadayhi yamin ndeyjoor lañ ñaari loxoom yi ndeyjoor lañ ci suñu wàllu ñun càmmoñ lañ ñun càmmoñ suñu loxo ñun càmmoñ lañ ndax lan ndax càmmoñ mooy day symboliser lépp loo xamante ne dafa taxaw mais leneen a ko taxawal doole leneen lay sukkandiku te ndeyjoor dafay maanaam teranga gi mu amee ak gi mu amee ngir nekk nekk boppam la ko amee li kon borom subhaanahu wa ta'aala moom ak lan ak maanaam bu ñu naan maanaam kattanam bu ñu bu ñu waxee loolu daal di delloo mbir mi ci ay loxo mooy maanaam dafa nekk loo xamante ne moom par essence dafa tabe boroom subhaanahu wa ta'aala ghaniyyun hamiid al jawwaadul kariim boroom mooy ki woomal mooy ki nga xam ne dafa am woomal dafa riche richissime richesse yëpp ci moom la jóge koom ko koom yëpp ànd ak loolu mu nekk ku ñu gërëmu ku gërëmu ci ci koom googu maanaam mooy jeexitalu borom subhaanahu wa ta'aala am gi am lu dul jeex jeexital gi dafa feeñ ci mbindeef yëpp ñu di ko sant ñu gis ne kon mm, da gis relation bi am ak nguur gi tamit mooy bi yadihi ci loxoom la nguur ne al innal fadla bi yadillahi ci loxoom la ne ah gis nga ay xéewalam nguuram moomeel gi yëpp moo te da koy dugal lenn lu ci nekk daf koy placer di ko teg fa mu a jaar lu ne dugal ko fa jaar mu génne résultat bam nga xam ne mooy bi war bi mu am te loolu ci coobarem la ak namm namm te li lay won ne loxo yooyu du lu physique mooy borom subhaanahu wa bu ne yahud yi seen loxo yi dafa lemu tegtalewul ne yahud boo gis loxoom daa lemu def nii déedéet tegtalewul loolu mais li muy tegtal mooy dañoo nay te loolu fi alan dañ koy gis lu ñu am am am am am am ñu ngi jéem a xool ku ñuy nax ñu ngi jéem a seet boo lujjante yow waaw kii ñoom ñu ngi xool nuñ lay nuñ lay njuuj jaati nan la ñuy fexe ba ba ba lekk sa xaalis ànd ak lu nu am am moo tax ñi mel yowoor yi ñoom rek a mel noonu ñi am seen jikko yëpp noonu lañ mel voilà léegi nag nit ki mën na ni man du ma fi nekk di ta'wil maanaam indi du wax maanaa bi lii lan lay tekki du ci wax dara waaye nag damay delloowaat xam-xam yépp ci borom subhaanahu wa ta'ala lu yeneen bi sallallahu alayhi xam ne lii kat damay delloowaat xam-xam bi ci yeneen bi sallallahu wa ta'ala waaye ak lu mënti xew maanaa bi nga xam ne moom mooy maanaa bi njëkk te mooy maanaa bu lay delloo ci cër bu nekk ci yaram wala boog ay yëngatu déplacement physique maanaa loolu wala boog ay sentiment yuy nekk ci xol comme wala loo xamante ne psychologiquement day affecté loolu moom sikk nekkul ci ne dama ko war a dindi ci borom subhaanahu wa ndax dafa wutik lépp ndax borom bi subhaanahu wa taala euh, bu ñu bindee ñun naan xalaqallahu adama ala suratihi bu ñu ci formam tegtalewul ne dafa am forme physique waaye li muy tegtale mooy qualité yi yor moom borom subhaanahu wa dafa feeñal qualité yooyu ci ñun ci anam goo xamante ne ñun maanaam mooy ay attributs vertu yi at yi waaw qualité yi mooy sifaat yu kawe yi melo yu kawe yi mu ame daf koo feeñal ci ñun voilà daf ko feeñal ci ñun et que même yi nga xamante ne da ngay gis ne dañ koy ŋaañu lu demee nekk mer borom sant la moom day wax maanaam ne moom day mer ghadib allahu alayhim borom bi mere na leen ak yeneen yu mel noonu ak yi nga xamante ne attribué wu ko boppam ndax xam nañu jëmmi baat bi sax mënta ne ci moom comme borom comme comme comme masalan euh, lu ñuy wax maanaam kàcc wax lu dul dëgg wala sàcc wala iñaan ñe ak yu noonu yooyu même yooyu cosaan bu dee ñun nit ñi borom subhaanahu wa ta'aala bi mu ko amalee ci ñun daf koo amal ci ñun ngir mu nekk ay jikko yu rafet yu ñuy jëfandikoo ngir def lu baax ak wax lu baax loolu moom moo tax yenent bi sallallahu alayhi wasallam daal ne am na ñetti wax lu dul dëgg kàcc yoo xamante ne ñett yooyu moom yu baax la te ci biir wax lu dul dëgg yooyu sax am na ci kàcc boo xamante ne dafa war yamul ci baax dafa war comme masalan jullit bu ñuy wala bu ñu nara lor mu leer na ne bu ñu ko jàppee dañ koy faagaagal dañ koy rey wala danañ ko teg ay xat-xat yu jafe ay musiba yu rëy rëy yow nga livrer ko noonu yi parce que da nga ne nag il faut nga wax dëgg laaj nañ la fu nekk te xam nga ko te yow moom munoo wax dul dëgg foog damay wax dëgg boo ko defee da ngay am bàkkaar te lu ko dal bàkkaar bu ñooñu am yow nga am kon foofu wax lu dul dëgg yamul ci nekk bàkkaar yamul ci nekk lu ñu sopp wala lu dagande day yu mel loolu nag moo tax ak ak defar ay diggante nga ñëw kenn yónniwu la kenn waxloowu la waaye nga ñëw eh, ñaar ñu xuloo jëkkër jabar wala eh, ñaari xarit wala mag ak wala eh, bàyyi ak doom ainsi de suite nga ñëw di defar seen diggante nga créer wax wax yu rafet yuy tax seen xol yi dëppoowaat ba ñu juboowaat loolu da nga ciy am tiyaaba te dafa nekk loo xam te ne lu sopp la def ko yooyu waxu ne non man c'est que bu ma waxee li damay wax lu dul dëgg quoi est-ce na may wax lu dul dëgg quoi maanaam déedéet foofu da ngaa war a wax loolu du farataka mais boo ko defee dañ nga ci am tiyaaba bu rëy te alxuraan may nañu bu fekkente ne dañ ñoo contraindre ñu wax lu dul dëgg voilà bim naan man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman gis nga illa man ukriha ku weddi yàlla ginnaaw ba mu gëmee mais ba mu def ku ñu forcé weddi yàlla bi waaye ba mu koy wax xolam moom ak la wax wuute moom xolam a ngi gëm yàlla waaye moom weddi na yàlla wax na ci yàlla lu dul noonu yeneen bi sallallahu alayhi bi ko saxaaba yi ñëwee radiyallahu anhum ñoom sayyidna bi radiyallahu anhum et cetera biñu ñëwee euh, kii Ammar ñoom ni radiyallahu anhum biñu ñëwee ne ko ñun nii lañ ñu doon teg moo tax ñu doxalee nii dañ doon buggal moo tax ñu ne weddi nañ yàlla wedd yàlla yi sa sa weddi nañ ko et cetera tout ñu wax ko ba sax ñu wax wax la wax loo nañ ne sax lu ñaaw ci yow mu ne bu buñ ko defatee buñ ko defatee delloo waat leen ci loolu alxuraan wàcc ci dëggal lañ daf maanaam foofu permettre nañ ko kon da gis ne am na ay circonstances yoo xamante ne dafa am ay mbir yoo xam ne dagan ci yenn circonstances voilà ki ñaan yenente bi sallallahu alayhi wasallam nee na laa xasada illa fis na tey ni de mënuñu koo defal lu dul ñaar maanaam mooy nga naan vraiment kii nag man bu ma sañoon nekk place am quoi ñaar nga xamante ne dafa yore xam-xam bu sel bu ba pare di ki nga xamante ne dafa yore alal du dagal ba noppi di ci def lu baax ñaar ñii rek toog ne vraiment kii bu ma ne bu ma sañoon nekk place am voilà kii moom bu ma yàlla ne ma nañ weccoo suñu dund vraiment dinaa nekk place a nekk voilà voilà dëgg dëgg dëgg dëgg taxu ko nekk iñaan mais ay jikkalo yu bare na ngistal ngistal mooy di def pour nit di la gis loolu borom subhaanahu wa ta'aala bi mu koy wàcc daf ko wàcc woon pour ñu ñu ñu di ko jëfandikoo ci anam yi nga xamante ne moom mooy di def loo xamante ne dañ koy def publiquement effectivement yàllaa tax ñuy def mais dañ ci jubluwaale nit ñi gis ñu bu ko defee ñun ñoom ñu roy ñu ci lu baax ñu def ñoom ñoom ñu def lu baax comme ñun ñu defee lu baax ak yu mel noonu toppal loolu ci mboolem jikko yi di nga gis ne borom subhaanahu wa mboolem melo yi. daf ko wàcce ci doomu aadama ngir mu nekk ay qualité mais nit ñi ñoo ko jël di ko utiliser foo xam ne défaut nen la la voilà euh, li aju ci voilà euh, ba ci yenente bi sallallahu alayhi nekk di mu nekk leer incha allahu taala ci jotaay bi di ñëw dinañ ci dellu soit ci début bi